farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi as-sabr wa as-sabru lil-hubbi lahu wa lil-hayaa minhu wa hubbun li-qadaa'ihi 'iyaa ba léegi sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom ñuy wax ci li nga xam ne façon muñ yi muñ yu rafet yi jikko yu taaru yoo yële ngëneel yoo yële mu ne bokk na ci wa sabru lil xubbi lahu mooy di muñ ndax sopp koo soppi lahu ñeel borom bi tabaaraka wa taala walil xayaa waaye di muñ ndax am sa goo xam ne moom nga am kersa minhu ci moom borom bi mu lay gis ci loo xam ne neexu ko waaw ngay muñ di dikkee ay moy yàlla waaw li nit ki naan man de man de am naa kersa di def lii sëriñ diw di ma gis walla diw di ma gis dangaa war a xam ne nag am kersa ci yàlla moo war a féete loolu lépp kaw te moom moo lay gis fa in taku taraa fa innahu yaraak xamal ne boo nekkul di ko gis moom mu ngi lay gis foo man di ne waaw kon nag mooy di muñ ndax sopp koo ko sopp moom borom bi ba tax ci day digalam rek lay ne waaye am kersa ngir sa borom ba doo ko doo fexe di nekk ci loo xam ne am nga kersa mu la ciy gis lu dul noonu mu ne wa hubbun li qada'ihi iya waaye it sopp sopp bu tar ci li nga xamante ne nii mooy ak dogalam iya iya takkal ma loolu te jàppal ma lii loolu mooy lan moo tax mu teeg li koy wax mu ne wa huwa sukunu haythu ma jara al qadar ilayhi qad kaana bi naf'in aw darar mu ne wa huwa te mooy sopp lool dogalub yàlla takkal ma loolu lan mooy wa huwa te dogal lu yàlla dogal haythuma foo xam ne rek jaraa daw na jaar yow da ngay dal ci loolu lale kontaan ci loolu lale dale ci loolu lale gërëm loolu lale xat kaana loolee nag mu nekk moo xam mu nekk bi naf'in ci loo xam ne njariñ la aw darar wala luy lor moo ci yem lépp lu yàlla def da ci ciy kontaan bu yàlla jëlee sa doom ji nga gën a bëgg danga nga ciy kontaan waaye ci biti nii doo ko wan jaam yi moom la la moom lañ tëjewoon buntu bale te yaakaar naa c'est al imaam al Junayd la la moo doon wax wax jooju radiyallahu anhu waaw dangay nekk ci biti ak jaam yi waaye ci biir ak sa boroom waaw gërëm gi nga gërëm nag ngir sa borom lool na na ko sa borom yëg sa biir nga kontaan waaye ci biti nga wane ak tristesse ak njàqare comme ni ko sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xamante ne nii moom la ñàkk doomam ji Seydina Ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam di doomam joo jële comme ni ñu ko fi tudd woon bi ko sayyidina Abdurrahman ibn Awf naan ko ah yonente alei saa salaam muy jooy yow itam da ngay jooy mu ne ko innaha la rahma inna al-ayna la tadma wa inna al-qalba la yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna aw ma yurdi rabbuna wa ma naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda wa inna ala firaqika ya ibrahimu la mahzunun voilà gis nga wane ci bitig njàqare di jooy moom alayhi salaatu wassalaam ndax doomam ji génn àddina te gërëm na li yàlla def xolam kontaan na ci waaye nag njàqare wane ne man jaam laa ci biti noolu la voilà kon nag mu ngi noonu le mu ne wëx wëta loolu mooy assukuunu kon kontaan ci dogalub yàlla mooy dale waaw bëgg dogalub yàlla ngay dale ci lépp loo xam ne dogalam jaar fa la daw jaar boo xam njariñ la wala lor la pour yow mu ne ma mu ne maa shuhuudi min al inaami maa shuhuudi machiata allahi taqa bihi ma al xikmati fiha wa kada qasduna lahu bilibti alaa fa xuda mu ne maa shuhuudihi ginnaaw ba ngay dale ci loolu la dogal ba neex naa am naqari na maa shuhudihi ak témoin gi ngay témoin di seede borom bi tabaaraka wa taala minal inaami ci xéewal yi mu def waaw bu xéewalee nga seede ne loolu xéewal yi kii boroom bi al mun'amu muy def nga seede loolee mel ni da ngay gis muy def ka annaka tara mel ni da koy gis di ko seede waaw maa ànd ak shuhudihi ànd ak moom ak seedeem hein mashiatallah li nga xamante ni jaam bi di seede non seulement xéewalu yàlla yi di gis ni ko borom bi di dottee ci kawam waaye it di seede namm-namm borom bi bu dee ne safaan la la teg wala lu mitti wala lu man di dogal rek neex na am neexul tappan bu dee ne moom moo drot waaw bihii waaw mashiatallahi taqa bihii bu rotee ci jaam bi mu xam ne lii lépp borom bi la mu ne ma al waaye di seede li nga xamante ne nii mooy xeriñteefu boroom bi fii haa ci xéewal yi mu def wala namm-nammam gii muy dawal sages bi ci nekk wakada nako noon qasdun lahu jublu gi nga xam ne moom lay jublu ci boroomam bilibtilaa i ci nattu yu ko borom bi ngir muy man di jublu ci boromam di dellu ci boromam day xam ne lii lépp loolu la may jariñ kon nag fa xudaa jàppal lii ma la wax man Bamba radiyallahu taala anhu kon loolu la di seede jaam bi di seede ci xéewal yi ko borom bi defal di seede yi dogalu yàlla ak namm namm yàlla bu rotee ci kawam ak sagesse bi ci ne ak jublu gi nga xamante ne borom bi teg nattu gi mu ko teg muy jublu ngir mu jublu ci boromam kon téye lool. léegi nag ginnaaw loolu lépp bi mu la waxee kon wax na la muñeeg ni ñuy muñeeg yu mel noonu ak façon li ñuy muñeeg fa ñuy muñee mu lay wax nag ne la as-sabrul jamil boobu mu la limal fii yëpp te yonent bi alei satu suñu boroom ne ko fas fasbir sabran jamila muñal muñ ju rafet mu ne loolu nag am na ay njariñ yu bari yu ciy tukkee ñu ne ko moo yooyu mooy yan yaa Cheikh al Xadim radiyallahu ta'ala mu ne soxla summa lamanna anna lissabri aljamil fawaidan adidatan inda aljalil mu ne summa ginnaaw gi lii lépp ma la fi wax i'laman na xamal yow cam si anna lissabri aljamil ke ñeel na muñ gu rafet gi fawaidan ay njariñ yu bari adidatan yu limu ta bari inda aljalil fa borom bi nga xam ne mooy màgg mel ni ñoo ko ah ci mosal mu ne dinaa leen ci mosal ay mbir waaw nga compter waaw daanaka minimum onze dina ko douze dina ko ci lim mu ne minha najaatu wa qadaa'ul haaji huna wa hanna duna listidraaji mu ne kon jëlal bi njëkk minha bokk na ci ci ci ci ci njariñ yu limu yooyu te bari hein mooy an najaatu mucc ci lépp loo xamante ne mbugal la ak sànjum yàlla da day tax muñ day tax nga mucc benn wa qadaa'ul xaaji muñ gu rafet day tax say aajo di fajo waaw huna fii ci àddina bi wa hannaa ak fa ñu jëm di àllaaxira duuna listidraaj du istidraaj lu xam ne nag du ànd ak jay de déedéet waaw loolu rek la mu ne déedéet ñetteel wanaylu miknatin gadan wa ghalaba ala al-ida faltasbiru ya talaba mu ne bokk na ci muñ gu rafet yi nga xamante ne ni moom lay may cam si hein hein mooy wanaylu ame miknatin ay daraja yu kawe gadan ëllëg daraja yu kawe yoo xam ne moom la la borom bi tabaaraka wa taala di dottil di yëkkati ëllëg jamono ja nga xamante ne nii ah fala ku raw nit nag raw na waaw ku raw rek foofu la rawe mu ngi noonu le mu ngi noonu mu ne rek loolu kon ci la naylu mik na ñetteel xadan ëllëg wa xalaba waaye gañe alal idaa ci noon yi waaw muñ leen suñu boroom nee na bu ngeen muñee wa tattaqu wa in tasbiru wa tattaqu laa yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit gis nga bu ngeen muñee ragal yàlla noon yi seeni pexeek seen yooyu du leen jari du leen lor dara yëg ne borom bi moo peek li nga xamante ne mooy jépp loo xam ne moom lañ jëf kon nag mu ngi noonu waaw te bu ngeen muñee ci la leen borom bi yëm leen dig di la jàppale in yam in in in wa in tasbiru balaa in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bi xamsati alaafin min al malaikati musawwimin voilà bu ngeen ko defee rek borom bi loolu la leen di defal mooy muñ leen rek bu ngeen koy def suñu borom di leen defal lii bu ngeen muñee ragal seen yàlla gaay dikkal leen fii ci seen wàll wee seen boroom dina leen tëbb keroog ci ghazwatu Uhud dina leen tëb dollil leen rabbukum seen boroom bi xamsati alaaf ci cinq mille waaw juróomi junni minal malaayika ci yoo xam ne dañuy malaaka yoo xam ne mus musawwimiin kon nag mu ngi noonu kon muñ day tax lan jaan bi mën a gañe ay noonam voilà